cheikh bi soxna si nee na moom day moy na ndigalu waajuram ngir topp ndigalu boroom këram mu ni loolu mu def noonu baa ab daan du ci fekk alhamdulilah moy na ndigalul waajuram topp ndigalul boroom këram def gi ba noppi dooral laaj bi danañ faral di wax ne doonut la gën wasalu ahla dikri in kuntum laa taalamuun def dara taxamu loo war def laajal ña xam <clears throat> buñ la tontoo ba noppi nga door a def waaye def ko di laaj naan li def ndax noonu la wala déet noonu yi day nekkul woon doxiinu waroom sàkku xam-xam yu njëkkee ala kulli xaal def na ndigalul boroom korom bàyyi ndigalul yaayam wala bàyyam dañuy xool ndigal yi liñ doon ndax kenn ki daa digle lu baax ka ca def digle safaan ba su boobaa ka digle lu baax lam digle la ñuy def mutlaqan duñ xool leneen duñ xool naan kii baay la wala yaay la wala boroom kër la jëmmi ndigal la la ñuy xool su fekkee ñoom ñaar ñëpp dañoo bokk digle lu baax la ñuy jëkk a xool mooy yaari ndigal yi lan moo ci gën a jëm ndax lenn li mënees na koo def ci saa si la ca des nga bàyyi ba ëllëg nga def ko su boobaa nga def li gën a jëm moo xam ci kum mën a jóge la ca des boo noppee door koo def wala ñu xool ndax yaar yëpp dañoo ànd nekk lu baax te yëpp mënees na leen a def su boobaa def yaar yëpp mooy jaam kon daal foofu la fa am mooy jëfe lenn li bàyyi la ca des su fekkee lii daa jub la ca des jubul yaar yëpp jub nga jëfe lenn li yeexe la ca def walla nag mu doon loo xam ne dañoo am contradiction maanaam kii lam digle kee daa tere safaan ba daa digle safaan ba boroom këram ne ko defal lii waajurum ne ko bu ko def te li ko boroom këram ne def ko lu baax la su boobaa na def la ko boroom këram digal te bàyyi la ko waajuram digal safaan ba it noonu la wallahu taala alam